attention de bul jàpp ne man daal fii mu ne moom jeex na ah jeex na saa man moom samay mbir clean baax na de bon yow c'est fini nga naan wala déet mooy mooy tul nduuyu yàlla de waaw bul fàttali borom euh, Cheikh Abdul Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim fay mooy kan <laughs> Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn abdil karim ndax bu ma ci tegee li ci des rek da nga koy xam moo tax ma ne la kan la <laughs> keroog wax naa la turam de bi ñuy gis masaalik bi ah wa qaala wa qaala naa la ko ahmad ibn muhammad ibn abdil karim ibn ataa'illah as-sakandari ah bul fàtte rubba zambin <laughs> ah, rubba taatin voilà wala zanb boobu xayru min taatin moo gën bàkkaar balay de balay yóbbu nga damm wàcc sa bopp xam ne doo dara torox moo gën ci jaamu yàlla joo xamante ne ni awratat izzan wastikbara waaw dalay donn loo ak màgg màgg jàpp ne yow quelqu'un grand quelqu'un nga kon yow jaamu yàlla jooñ ngay def ah <laughs> eh, mbaa la mbaa mbaa mbaa bokkoo ci ñi nga xam ne noonu la leen di def kon nag falaa ya'manu makra allah falaa ya'manu makra allah illa al qawmu al khasirun fii nag ñëw ba jàpp ne man désespéré wu naa bon moo yërmande yàlla moom c'est pas pour man borom bi ne mukk fa innahu dëgg-dëgg laa yey asu du désespéré hein jàpp ne moom bokkatul li nga xamante ne nii am désespoir bu yées ci boroomam illaa lu dul alqawma ah, min rawxillaa ci yërmande yàlla lu dul nit illa al qawmul kaafiruun lu dul nit ñi nga xam ne ñoom ñooy yéeféri dëgg-dëgg waaw loolu ca suuratu seydinaa yuusufa alayhi salaatu wassalaam lool seydinaa yaqub moo ko doon wax doom yi yaa baniya idhabuu fatahassasuu min yuusufa wa akhiihi walaa tay'asuu min rawhillaah innahu laa yay'asu min rawhillaah illal qawmul kaafiruun naan yéen sama doom yi dem leen ta ngeen cherche yi seeti waaw min yuusufa ci yuusufa alayhi salaam wa axiihi ak frère am te Égypte te walaa tay asu bu leen yàq yaakaar ne jàpp ne bon loolu nuñ koy mane bu leen ñàkk yaakaar min rawxillaa ci yërmande yàlla gi nga xam ne moo leen di moo moo leen di jàppandal moom la leen di jàppandal ba ngeen trouver lii ma leen wax ba am li ngeen ma leen wax ndax innahu dëgg-dëgg laa yay asu du du ñàkk yaakaar de min rawxillaahi ci yërmande yàlla illaa lu dul alqawmu nit ña nga xamante ne nii ñoom <coughs> ñooy alkaafiruuna ñooy ñi nga xamante ne ñoo weddi suulaakoonu jëf euh, euh, ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy désespéré wu ci rahmatullah bi nga xam ne moom lay dundale jëm jaam yi moom lay defal jaam yi <coughs> mu ne wa qaala taala mu ne baray kon suuratu Yuusuf aaya alayhi salaam euh, quatre-vingt-sept mu ne wa qaala taala al-imaam an-Nawawi inna rabbaka la sari'ul iqaab wa innahu la ghafuurun rahiim suuratul A'raaf aaya cent soixante-sept mu ne sa borom mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul wax na ba léegi wuru wuru wane diggante kon dajale di tiit waaye day am yaakaar mu ne inna rabbaka dëgg-dëgg gis nga sa borom yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yow jaam bi ah la sari yow lay xaabi de ku gaawul mbugul la kon nag bul nekk ci lu la neex ba jàpp ne yow daal sa sawaay sànjum yàlla moom man garaawul quoi déet <laughs> man nee naa laa ilaha illa allah garaawul tout ce que je fais n'est que bonus non non def lool ndax borom bi ak mbugalam dafa gaaw de la sariyo aji gaaw la al iqaabi mbugal nga def bàkkaar mu teg la conséquence lay ñëw ca gannaawu bàkkaar ba lëmu nga liggéey ak ta cee gaaw hmm. waaye nag en même temps wa innahu moom sa boroom la ghafurur rahim mooy aji jéggalaa kon aji yërëmaa kon Allahu akbar Allahu akbar loolu tamit tàmbaliwul fa aay ba tàmbalee lii lépp ngir wane li nga xamante ne nii mooy ah gis nga fii dafa dagale la sari'ul iqab la sari'ul iqab la ghafurur rahim ngir nit ki xam ne kon nii la war a jëm ci boroomam di ragal mbugalam moo mali nga xam ne lépp lu ma def ci bàkkaar ak a gaaw te ak a am kattan teg ma la nga xam ne moom la diggee ak bàkkaar bala muy waral waaye it loo def ci bàkkaar bàkkaar kon nga bañ a naagu waaye loo def ci bàkkaar bàkkaar ah bul dema dem ba jàpp ne man moom si fini quoi wa innahu la ghafurur rahim boroom di nag mooy del am yaakaar te xam ne moom boroomu jéggalaa koon la boroomu yéramaa koon la kon mu tegaat mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xam ne moo kawete yéegut ba léegi nee na innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim suratul infitar ay treize ak quatorze mu ne wa qaala taala borom bi nga xamante ni de moo kawete yéegut ba léegi nee na innal abrara gis nga gaa yu baax yi la fi na'im ñu ngi ci ay xéewal de waaw <coughs> mooy di yaakaar loo jaam bi kon booy jaamu yàlla di nekk ci lu baax xamal ne kookee ngay ngay jaamu moom teg na la ci li nga xam ne mooy xéewal ci naim bu dul dakk da naim gi du àllaaxira kese am ah. non fii lay tàmbalee àddina gii ba pare mu jokkale naimu dunya ak naimul axira waaw jokkale xéewal gu àddina gi ak bu àllaaxira sauf nit ñi dañuy foog ne naim bi mooy alal ju bari waaw ndax léegi en fait dañoo nekk nit en général day matérialiste waaw moom day jàpp ne lépp affaire koom la ak kii na affaire yi moom daal liy wane ne nit ki mu ngi ci jàmb mu ay affaire am a ngi dox ah ci wàllu wi ma même wàllu digganteem ak boroomam mooy bu amee xaalis <laughs> wala ay mbiram dox mu yor lu ne gàññ nit ñi di ko duut baax pour ñoom loolu mooy wane ne kii moom taxe na moom mukk du loolu yeneen ci bari saa saa ñaata woon lañ fi gis yu mel ni mu doon dundee ni mu ni mu jafee woon léeg-léeg ba Sayyidatu Aisha radiyallahu anha doon nañ toog ñett kër gi cin du fa fekk léegi ñetti weer la am ñetti fan wala ñetti <laughs> ñetti weer ñetti fan mooy yow cin du fekk mooy la. dañuy këpp ci li ñu naan këpp mooy amul dara lan ngeen doon dunde illa al aswadayni illa al aswadan ñaari ñuul mooy lan tàndarma ak ndox te dañ ko doon kaartoog tàndarma de da ñëw gis nga Sayyida Abu Hurayra radiyallahu anhu ba mu fa ñëwee xiif ak gaayam ya yonent saasaam ay doomi tàndarma la leen jox jox leen ndax ne leen naan leen te moom loolu la doon dunde temps yooyu <laughs> te moom moom moom mooy mooy soppi yàlla <laughs> waaw temps yooyu ana kuffaar yi ana ñoom ñoom Kisra ana ñoom Kaysar saway mais ci ci yoo xamante ne yu yu neex lañ doon ne seen affaire yi dox est-ce que tax loolu ba war nga ne yeneen may sa xam nga butu butu matérialiste tam mu ne kii newul ci naima <laughs> kii newul ci xéewal waaw ah. ah <laughs> parce que da ngaa matérialiste waaw dañuy gis gaay di leen yërëm ndeysaan ndax matérialiste googu nga xam ne moom la ñu bari nekk léegi surtout jamono bi jàpp nañ ne daal fi ñuy xame ne diw texe na mooy fu amee alal bu amul alal nag moo tax bépp sëriñ waxoon naa la fi bépp sëriñ benn seex nii sëriñ boo xam ne dañ koo gis muy rang ci nataay yii <laughs> keroog la ko ñu bari di bàyyi di njëkkante njaga njaay <laughs> di dugg ci njaga dañ naan xam ngeen ni kii gars yi dañ dul dem ci moom sax ngir di ko comme que léegi sëriñu barkeelloog sëriñu defar suñu affaire u lañuy la ñuy ut ndax àllaaxira jàpp nañ ne c'est déjà fait <laughs> waaw mooy sëriñ mu mel bu ñu dem si moom parce que dañ naan kii kii damaa tane ba may dem di ko diis sama soxla bu ma buy bu ma tane woon boos ah, boromam du ko jox loo xamante ne nii bu ak ñaanam nangu na du ñaanal boppam ba borom bi jox ko loo xamante ne nii ci lay defar affaire mu bañ a nekk ci tasaa yii nii ñu naan eh Serigne Ba ngoobu de sëñ <laughs> bi paas <laughs> ñëwul paas <laughs> way léeg-léeg mu làmb génn ay weccet yu tuuti ay way kii moom keroog la la ñu bari li ko ba waaw mais ki nga xam ne moom lañ jàpp ne moo gën a màng mooy ki nga xamante ne nag bala ñoo dem këram dang dang gone la ñu leen def bu ñu ñëwee du ko toog yóbbu gis. waaw daa moom de newu fi daa jàpp wala mu ngi ci biir waaye daa fatu daa nàngam ak nàngam waaw te bëggay dugg ci yaa ngi gis ay oto yu bari ci bunt bi waaw yenn yi yi la moom lay bu ngeen ko séenee ci tali bi sax moom ngeen koy xam ne mu nga nee limousine beeg ñoom seen <laughs> oh! <laughs> waaw waaw ñuy rendi rek kër ga moom boo fa toogee mooy de lekk yeeg mbir yi di jàlla busaasoo yéeg gaa yooyu masrubaat yeeg yu fraîcheur yéeg yépp di dàqe waaw di lekk ba suur di naan ba suur affaire yi di ndox gaa di dugg ka génn jigéen ñi nekk ci togg yi waaw di yàq ka togg rek ñu jàpp ne kii nag moo àgg moom <laughs> mais sëriñ mi nga xam ne mbaaram nee la yor boo fa demee boo mayul ndox mum la servir sax à la la <laughs> bon gars yi du ñu ko faale jàpp ne kii newul ci naay ku la ne newul ci naay <laughs> <laughs> ah ah parce que dañoo matérialiste waaw ah, innal abraara wallahi borom bi lii mooy li am innal abraara digg digg ñu baax ñu la fiy naay ñu ngi ci xéewal ñoom ak ñoom seen xolu lu leen yàlla jox nag contradictoire la ñu am affaire u àddina borom bi man na leen a jox ñu nekk ci gën a bari alal comme niñ ko gisoo nettali boobu nekk ci al Ibriz te borom Rimaah radiyallahu anhu ma daal di koy indiwaale waaw ñaari xarit yoo la sëriñ ba nga xam ne ca àll ba la nekk nekk fay taalibeem bu bëggee lekk moom day napp ci ndox mi fii di lekk ci fruits yi dex gi nekk foofu jën yi lay napp lekk ci fooyteef yi nekk ci àll bi xaritam ba nekk te ville ba yor ngandum pale boo xam ne daanaka moo buur bi ñoo ko niroole wala mu dàqale buur bi parce que loolu nag ba ba ba benn taalibeem waroon a dem côté yooyu te réewum tax mu ne ko boo demee na nga jaar ci sama ba diw nga nuyul ma ko naan ko ci gàttal mu ne ko diw de moo moo jaar naa di la yóbbante nuyoo mu ko boo demee nga laajal ma ko te moom laata rek muy ñëw dagg yeeg ak gaa yi kër gi ñu fiy liggéey pare bi ak nit ñi ni ñu bare ko ak kii fast bi nit ni mu mel mu ñëw bi ñu ko kiiwee ñu ak mu accueillir ko mu ne ko sama euh, sëriñ ba de diw moo ma wax ma jaar dama doon jaar ko tey mu ne naa la nuyu mu ne ko boo demee laajal ma ko ndax moo ngi bëgg àddina ba léegi waa ji jaaxle <laughs> waaw ba mu demee wax ko sëriñam ba sëriñam ba daa ci àll bi ne ko wax na dëgg de moom de boroom bi daa teg lépp ci loxoom lépp xéewal yépp ci loxoom waaw alal lépp la am waaye dara duggul ci xolam yàlla rek te nekk ci xolam man nag maa ngi nii ci àll bi bu ma bëggee lii ci jën yi laay kii ci dex gi ak kii yooyu yëpp boroom bi xañ na ma moom li mu am ma nekk fii ci àll bi waaye sama xol bi yëpp ci loolu la ne waaw kon c'est pas contradictoire que ne voilà mooy il faut waa ji bu dee naim bi moom mooy naim bi ci xol bi la waaw lu ci borom bi dolli mu jël innal abrar te noonu mu leen def fii ci àddina buñ demee àllaaxira ca la ñuy gën a ca lañ euh, euh, feeñ nag waaw te xéewal na'imun daa'im la ah jannaati adnin ajjana jay sax kon innal abrar ay way ñu baax ñi kon nag bu leen dajës seerew bu ngeen nee ci lu baax amal yaakaar ne borom bi ma ne la fi naim dina ma teg ci naim waaw waaye wa innal fujjaara kàccoor yi pervers yi ñi nga xamante ne nii seen bakkan dong la ñuy jaamu la fi jahim ñoom ñu ngi ci jahim waaw ñoom ñu ci safara suy takk da du fay allahu akbar te li ñu waxe fee noonu yi lay demee fii mooy ñoom seen sawara borom bi da koo jokkale bu àddinaak bu alaaxira waaw mooy ci biti yi da gis ñu am lépp waaye seen fit dalul waaw <laughs> seen fit dalul dalul dara waaw seen fit du daaw te futtaar yi du yéeféer yi kese de bépp jullit boo xamante ne nii da ngaa sukkandikoo def ni ñoom épouser seeni façon di mooy yàlla te naan jullit ba yow seetal yow itam noonu ngay mel borom bi bu la jég am na ñoo xam ne ah nekk yéeféer di def ni ñoom jullit di def ni yéeféer yi def ah bul foog ne la leen daloon yow du la dal en tout cas dina am lu la ci laal même bu dee ne du nekk la même dans les dans les mêmes proportions ndax jullit nga moo tax borom bi la muy teg yéeféer bi gis nga ñépp nga ku xol yéeféer bi moom nga xam ne xolam noonu la ma sa mel jullit bi nga xam day def bàkkaar di ko am xaaju niroo ay stress yi jullit bi ni muy stressé bo loo yaakaaree ni moom yéeféer bee ko yem la yow xamoo dara yebuñu de <laughs> yebuñu waaw yemuñu mukk bu ñuy def yenn opération yi sax du cœur ak yooyu médecin yi nga xamante ne nii ñoo koy def loolu rek mën nañ ci xam ne ku gëm yàlla ku gëmul yàlla seen xol yi niroo jamais xuloo niroo defuñu ko waaw kon inna wa innal fujjaara yéeféri la fi jaxin ñu ngi ci safara wuy lakk te du fay te fii la tàmbalee waaw sa dund du neex ndax borom bee ko waxoon te suuratu Taaha wa man a'rada an zik an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyaamati a'ma borom bi nee na gis nga képp koo xam ne dafa dummóoyu an zikri sama tudd gu yi daal Qur'aan waaye dafa dummóoyu di ma tudd di ma fàttaliku di ma jaamu di topp sama ndigal yi di tey bàyyi sama tere ndax loolu zikr waaw ngir ñema nga dummóoyu ko. alquran sunna yëpp nga dugg mooy ko li ma fàttaliku doo ma tudd sama yoon nawul ci wa ci yow te du bind la ngir nga may jàmm yow ak jinne yéen ñaar ngeen di def loolu kooku fa inna lahu ma'ishatan dankan kooku dëgg dëgg dina am dund bu gàtt naqar dundam même bu dee ci biti nii ay villa ngay gis ay golf la yor combien de ñu mel noonu ngay gis ñu xaru ah pourtant ils ont presque tout ci àddina yor ay jet privé yor ay lépp fu ñu bëgg dem nii kenn du leen sono la ci passeport ak ay kii ay ay ay walla visa mukk baax na ba pays yu bari dañuy bëgg ñu mel noonu sax am pied à à terre ci seen dëkk mooy am foo xam ne ab dañ fee am benn kër boo xam ne au minimum loolu day day doxal image dëkk bi tamit ak alal dem koy indiwaale waaw mais nga jekk ñu ne la waaj ji xaru na quoi il s'est suicidé dans son salon wala dans son nangam te pourtant dañ leen nii sa way te boo seetee yu ñàkk fayda moo ko yow buñ la waxee jullit bi ne lii wa tax mu xaru da ngeen naan la ilaha illa allah yoru euh, pale boo xamante ne <laughs> moo raw caaro yi wala bu xaw koo jege lépp nekk ay villa yu rëy rëy ay golf fii ay téere de nangam ak nangam ay piscine ay dex ay ay ay ay ay rivière fee mu créé yu nekk am na ko waaw lépp këram loo bëgg gaayam ko fii defal waaye am na lu mu mànke <laughs> mooy ngëm yàlla yi waaye it bu dee jullit la sax buy defone di rey nit ñi ngir aso ngir teg suufaaram ak di tëj nit ñi ak duma nit ñi ak di lekk alalu nit ñi di leen ñongatu moom ci boppam bu bu koctee dina am loo xamante ni dina ko yëg waaw dina xam ne lii lépp mu am dundam neexul lool ci boppam moo tax ku yëngu mu rey parce que wóoluwul kenn te comme que xam ne nii la mel mooy danger bi le danger le guet partout ku mu gis rek nga xaw a ñàngal ci kanamam wala ba muy wax rek mu ñëw day jàpp ne yii kii naa ko ngaaw faat parce que kii danger la ci ma kooku yaakaar na ne mu ngi mu ngi ko xolam euh, sel nekk na ci stabilité mu ko xalam nekkul ci stabilité xalam dalul kooku euh, kooku xolam daal diwul teey nekkul loo xamante ne lu am quiétude la mukk waaw kon nag inna al abrara la fi na'im wa inna al fujjara la fi jahim waaw mu ngi noonu waaw kon alxawfu de borom bi ak am kattan kaccoor yi lii mu waxe bu dugal leen jaxim waaye ni nga xam ne yaakaar yéen ñi gëm yàlla xam leen ne borom bi nee na leen la fii naim yi na ngi ciy xéewal suuratul infitar kon laaye treize quatorze mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xamante ne moo xawee te yéegul ba léegi nee fa amma man saqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية suuratul qaari'a six ba onze suuratul qaari'a six ba onze juróom benn ba fukk ak benn mu ne kon borom bi nga xamante ne nii moo kawe te yéegul nee na fa amma man saqulat mawazinu képp koo xamante ni diis na say balance say balance yi jëf boo ñëwee yowmal am ñu peseel la sa balance yu baax ya dina diis yu bon ya fa huwa waajoojee fi 'ishatin radiya dina nekk ci dund koo xam ne dund gu mu gërëm la gu ñu gërëm la yu neex waaw loolu du lan rajaa angoom waaw yow miy jëf lu baax amal yaakaar bu baax ci sa borom que ne bu ëllëgee dina diisal say balaas ci lu baax waaye mu ne wa am naa man xafat képp koo xamante ne nii nag dafa wàcc waaw dafa néew dafa gën woyof woyof na mawazinuhu balaasam ya mooy yu baax yu diis yaa ko yu baax yu bon yaa ko gën diis fa ummuhu haawiya kooku delluwaayam mooy haawiya waaw mooy gis nga kàmb bu xóot goo gële biir sawara moom ca lay ne dans l'abîme foofee mooy nekk delluwaayam allahu akbar ha mu ne wama adraka ma hiya moo ku la xamal lan mooy haawiya moom moomee naarul mooy sawara ba nga xam ne haamiya day takk ta du xaj kon nag ragal borom nekk fi rek di def lu la neex ba jaamu yàlla yi newoo ci dëddu sa borom bu ëllëgee kon sayu bon yi ngay def mooy gën a diis sa yu baaxul ya sa baax ya te bu boobaa kon borom bi nee na bu boobaa kookee delluwaayam hmm, mooy lan haawiya fa lay dellu fa lay nekk foofu mooy ko dëkkuwaayam waaw kon nag alxawf war rajaa alxawf war rajaa kon yaakaar ar rajaa wal xawf ak tiit mu ne lii yëpp ngir wax la jaam bi ñaar yi nga war a demee te xam ne borom bi nga ko séqal ñaar yi yëpp la am te bu la waxul ne yow fii nga jëm bu la waxul ne fii nga jëm amagoo kóolute te sax ñun ne fii nga jëm même ñooñu noonu duñu wóolu njuuyu yàlla ndax li ñu xam li borom di ne wala ya'manu makrallahi illa al qawmul xaasirun ñëw bi même borom garantie kan moo ëpp garantie Seydina Abu Bakr kan moo ëpp garantie Seydina Ali ibn Abi Talib kan moo ëpp garantie Seydina ah Ah, saxaaba yi radiyallahu anhum kenn te pourtant ñoo la gënoon a tiit seen borom waaw waxoon nañ la waxu siddiq bi mu doon wax ne àllaaxiram gis nga aj àjjana bu ma dugalee sama benn tànku ndejoor sax beneen bi ñëwul ba léegi wóoloogu ma makrallah <laughs> ndax xam na ne wóolu makrallahi njuuyi borom bi loolu boroom bi nee nañu dugub delle noonu te du ko wóolu lu dul alqawmul xaasirun waaw waaw moo tax amul kenn koo xamante ne nii ba ngay faatu danga nga doon def lu la neex ne garaawul parce que man yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bon mukk waaw moo tax garanti yooyu ñu leen defal dëgg la dinañ ci bëgge waaye nag duñu ci waroo jamais kenn du ci waroo ci lool lu dul ñi nga xamante ne ñooy ñi xamul dara waaw waaw Allahu akbar Allahu akbar ndax darajatu soxba gi nga am diggante xipp ak xippi borom bi mën na koo dind ci yow nan la koy dindee mooy mu defal nga nekk yéeféer te am na ñoo xam ne nekkoon nañu saxaaba mujj nekk yéeféer ah <laughs> yow bu dee ñoon ñu gën a màggaa ah. leen nga may xalaatal ñeneen ñi nga xam ne dañ leen ne joxal leen ñi am nañ garanti nga ne man nag bon ci sëriñ diw garanti ñu ko wax man ca laa nekk moo tax lu ma neex laay def alors que waxoon naa sëriñ bu ne loolu lii nii day bokk ci condition yim lay wax waaw bu nekk bu lay wax yu neex yooyu lii ah bokk na ci nag adamul am ni am adamu am ni makk bi abi makrillah ah, adamul am ni di ñàkk nag di wóolu li nga xam ne mooy njuuyu borom bi yow nga ne ko waaye sëriñ daal garaawul yooyu yépp yaa baax rek mooy yow daa fekk ne yow da ngaa bokk ci xawmul xaasiruna yi suñu kuttus ñi nga xam ne dañoo perte moo tax nga ñemee wax loolu Allahu akbar kon nag al imam an-Nawawi rahimahullah bi mu indee bii mu ne wal ayatu fi hadha al maana waaw mu ne laaye yi nga xam ne ñoo wax ci maanaa bii mën di aaya bii di wax nit ki kon daa war di dajale di boole diggante tiit ak ragal ragal yaakaar aaya yi koy wax ci maanaa bi yu bari lañ fa yajtami'u al-xawfu war-rajaa'u fi aayatayni maqrunatayni aw aayatin aw aaya mu ne nga gis ci aaya yi ñu fi romb nga gis ne borom bi léeg-léeg day dajale diggante xawfu ak rajaa comme li mu wax ne mooy day diggante diggante tiit ak ragal wa inna rabbaka la sari'ul iqaab wa innahu la ghafuurur rahiim ah ah seen boroom ne la sari'ul iqaab ku gaaw mbugal la de boo defee lu dul noonu ako koo manta waaye wa innahu dëgg-dëgg moom la ghafurur rahim aji jéggalaakoon la aji yërëmaakoon la lan la def mu boole ñaar yooyu nga gis ne fii dafa boole ñaari moom la naan fa yajtami'u al xawfa al xaw fa yajtami'u bokk mooy mu dajaloo alxaw ah, alxawfu ragal war rajaaw ak yaakaar fii aaya tey ñu gis borom bi def ñoom ñaar ñu dajaloo ci benn aaya comme na gis nii mu daal di leen def comme ñaari biig jën ñu daal di jege ñoo aw wala boog aayaatin wala ñu gis yeneen aaya yoo xam ne yu ba yu gudd yu mu wax indi leen foofee aw aaya wala benn aaya kese voilà kon lii diñ ko gis ci alquran lu bare bare bare bari ah xam nga aaya bële léeg-léeg benn aaya lay indi wax ci lenn fala ya'manu makrallahi illa al qawmul xaasirun lool côté kiit gi la lay wax na ko bàyyi xel te xam ne sa boroom ah lu ko neex def waaw waaye euh, léeg-léeg mu wax yi nga xamante ne mooy côté yaakaar bi kese léeg-léeg euh, mais yooyu yëpp da leen di boole ngir nit ki boole yooyu xam ne yii ñoo ànd waaw léegi nag ci kaw noonu ci lal imaamu daal di jeexale mbambastal mi wàllu njëkk bi ci bunt bi ci tool bi muy wàllu alquran jotaay bii di ñëw insha allah ñu dugg ci wàllu xadiis yi xadiis yi mu fendi nag bariwul comme bii ñu génn ñetti xadiis la fi indi ñetti xadiis la fi indi muy xadiis bi tàmbalee xadiis quatre cent quarante trois muy xadiis Seydina Abu Hurayra xadiis bi tuddoon nañ ko fi sax euh, gisuñu ko woon parce que newuloon ci Riyad bi mais euh, waxoon nañ ko fi